wa ashhadu an laa ilaaha illa allahu waxdahu laa shariika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala aalihi wa sahbihi wa sallama tasliiman kasiiran amma ba'd fa inna asdaqal hadiisi kitaabullahi azza wa jalla wa xayral hadyi hadyu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuuri muhdasaatuhaa wa kulla muhdasatin bid'a wa kulla bid'atin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar a'aadhani llaahu wa iyyaakum mina nnaar. Assalaamu aleykum wa rahmatullah. Ñu ngi sant sunu Boroom tabaaraka wa ta'aala cant ga Yàlla ak màggaayam di ko ñaan mu dolli xéewal ak jàmm ak barke ci Yonent bi alayhi mook ñoom ak i àndandoom ak képp ku jaar ci aw yoonam ginnaaw loolu ni ngi ni di nuyu mboolem ñu nekk ci barab bi e, di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu defal ñu jàmm defal ñu jàmm ci sunum réew def ko ci mboolem réew jullit ñëpp di leen ñaamal suba ak jàmm di ko ñaanal bépp jullit ñu ngi santaat borom bi tabaraka wa taala di ko dimbanikoo ci dellusiwaat ci sunu waxtaanu fajar ñu ànd ci ak téere bi di aljaamic bi sunani wal aadaab wal magaazi li abi muhammad abdillah ibn abi zaydin alqayrawaani almaliki alayhi rahmatu rabbil aalamiin ñaan sunu borom tabaaraka wa taala mu ñu ak sellal ci sunuy pas-pas ak sunuy wax ak sunuy jëf tey ji mooy sunu jotaayu juróomeel nga xam ne mooy li tëj loolu ñu ubbi woon bakki démb te mooy lu aju woon ci xamle téere bii tey jii incha allah dañuy ñëw rek leeral téere bi li nga xam ne làmboo na ko ci ay buntu yoo xam ne eh, des na ci jaar sobe yàlla comme niñ ko waxee woon démb rek ginnaaw bi nga xamee ne leer nañu nañu ci ne téere bi ki ko taalif moo di eh, Ibn Abi Zayd al-Qayrawani al-Maliki rahmatullahi alayhi téere bi soo ko xoolee fukki buntu ak juróom-ñeent làmboo na ko bunt bu njëkk bi bunt bu am solo la tomb bi nga xam ne thème bi nga xam ne moom la ko mu àllif bi jagleel nga xam ne moom la ubbee téere bi ginnaaw bi mu indee introduction ba noppi mooy bunt bu aju ci wàllu taw lu ko waral moo de environnement ak bii bi nga xam ne moom la mu àllif bi doon dundu dafa fees dell ak chia dafa fees dell ak dawla al ubaydiya seen état boobu muy dawla al ubaydiya seeni ndaw dafa feesoon lool dafa bari woon lool jamono jooji jàmmaarloog moom nag daa aajowoo pas-pas bu dëgër boo xam ne dafay tege ci yoonu as-salafu saalix tax moom mu samp boppam jàmmaarloog ñoom di difaandar métatu sunna yi jubbanti li nga xam ne mooy yi dëngoon waaye tamit jàmmarloog biddaa ak cànkute yi nga xam ne ñoom kuréel bi di ashia ñu ngi ko fa doon tasaare waaye di saxal di leeral ànd ak di jàngale war gi nga xam ne war nañ ko ñu topp ñoroy as-salafu saalih waaye daan wattandikuloo nit ñu daal leen dawloo bida ak jàng ci biir diine la chèque ci ne thème boobu moom la jiitalee téereem bi moo tax bunt bi njëkk mooy ci aj ci wàllu pas te xam ngeen ne pas boobu la chèque ci ne moom la Ibn Abi Zaydin al-Qayrawani bëggoon ci doomu aadama yi mu doon loo xam ne lu set wicci la loo xam ne dañ koo tànqee ci texte waxyu mooy alquran ak sunna looloo tax moom la jiitalee ab téereem te la chèque ci ne loolu téereem yu bari ci la nekk boo xam moom la koy tàmbalee lu mel ne risaala ibn abi zaydin risaala ci ne ca njëlbeen ko loolu la ko tàmbalee ak yeneen i téereem moo tax téere boobu téere bi buntu bi ci njëkk mi ngi ko tudde baabun fi zikri sunani allati xilaafuha al bidaa wa zikri al iqtidaai wal ibtidaai wa shay'in min fadli saxaabati wa mujaanabati ahli al noonu la tuddee ci buntu bi njëkk bi nee na bunt bi li muy jàngale mooy day tuddu ay pas-pas yoo xam ne biddaa yi dañoo juyoog ñoom dafay tudd li nga xam ne moo di sharia ak pas-pasu ahlu sunnati wal jamaa ak li nga xam ne moo di seen doxalin yi nga xam ne la juyoog moom mooy ay bidaa waaye dafa bokk ci buntu boobu la muy tudd itam moo di ñu roy topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam topp saxaaba yi waaye daa bokk ci yemi tudd itam mooy ngëneeli saxaaba yi waaye di la jàngal wattandiku loogi ñu wattandiku ñu war a wattandiku di ànd ak ñi nga xam ne dañoo nekk ci bidaa lii mooy li nga xam ne mooy la njëkk ci bunt bi nga xam ne muallif bi ubbee ubbee na ko moo lay jàngal ci ne ñoom dañoo jàppoon as-salafu saalih ci ne diine la ci jiitu moo di pas-pas julit bi ak lu mën a xam ci àdduna ak lu mën a jàng ci àdduna su fekkee xol bi pas-pasam bi nekk ci xol bi defaru ko kenn mënta fexe fexe fexe fexe ba di dem baax kenn te newula ci maanaam la jiitu ci diine yi doomu aadama ji mooy pas-pasam na ko defar ba noppi ak lu coow li bari bari bari na defaram pas-pasam ba noppi su fekkee am na lekk lenn loo xamee ne ci biir pas-pasam la chàkk ci ne bokkut ak li nga xamee ne mooy li jaadu ci mu fas ko la chàkk ci ne euh, la muy def ci ginnaaw bi lépp du am benn njariñ moo tax ñu yittewoo wàllu pas-pas loolu dafa doon loo xam ne mënta ñàkk la ci jullit bi moo tax muallif bi rahmatullahi alayhi téerim bi loolu la ko tàmbale mooy lu aju ci wàllu pas-pas lu aju ci wàllu sunna méthode topp gi ñu war a topp sunna wattandiku lépp loo xam ne xeetu bi la loolu uh, lu jara bàyyi xel la kon loolu mooy li jiitu ci loo xam ne muallif bi tàmbale na ko ab téerim Euh, te incha allah pas-pas yi fiy jàngale yëpp dafa bokk ci pas-pas yi nga xam ne moom la as-salafu saalih façon daan ko jàngale ci seen téere di leeral ci ne lépp lu jiyoo moom loolu ci bidaa rek la mën a tàbbi mu doon loo xamee ne la chèque ci ne jullit bi bu ko jàngee pas-pas yooyu ba dégg ko su boobaa kenn du ko mën a naxati ci biir diine day yeewu kenn du ko mën a nax waaye bokk na ci. Euh, pas-pas li muy def ci doomu aadama ji mooy da koy yee day day da koy def mu doon koo xamee ne day woyof toyyu day am te ci boppam maanaam diine ji day yëg ne ki ko ci yilif mooy yàllaa ko yonentam ku dul ñoom ñaar la ngay wax day dëppook ñoom ñaar ñu mën laa bàyyi xel su fekkee daa ji ak ñoom kenn du jàpp li ngay wax loolu jara bàyyi xel la waaw diine mooy yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu mooy diine lu bokkut ak loolu ay caaxaan la ginnaaw bi mu jógee ca loola bokk na ci ñaareelu bunt bi mooy lu aju ci yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sax wa sahbihi wa sallam nga xam ne ci waxtaane ay jamonoom ay jaar-jaaram ay dundam askanam melokaanam eh, di ci leeral ay doomam ñaata doom la amoon yu góor ak yu jigéen ak i soxnaam ay tuddu da ci tudd fukk itam ci ay àndandoom ci ay saxaabaam yonent bi alayhi ak seeni askan ak seeni dund tudd itam lenn ci loo xam ne ay jaar-jaar la ci jamono aha kon yooya mooy buntum ñaareel bi buntum ñetteel bi da ciy jàngale lu aju ci ngëneelu Madina muy dëkkub yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa ak ngëneel yu aju ci wàllu minbar baag jàkka gi ak yi nga xam ne ak yi nga xam ne yonante bi alayhi ko joxe ak génn gëm génne woon yahud yi loolu Ah, bokk na ci li nga xam ne dana ko tudd kon nga ngëneelu Madina ak la ci aju daal mooy buntum ñaareel bi buntum ñetteel bi buntum ñeenteel bi da cay tudd aju ci xam-xam ak njubug boroom xam yi ak seeni teg gi nag ak lu aju ci wàllu ubbee ci wàllu diine loolu moom la jagleel buntub ñeenteel bi buntub juróomeel bi da ci tudd lu aju ci wàllu fitna yi yi nga xam ne dana am ci mujjug jamono ak yàquk waa jamono da cay tudd digle lu baax ak tere bon waaye di ci tudd ñi nga xamee ne maanaam nattu nañ leen ci lu mel noonu maanaam ci wàllu digle lu baax ak tere bon ñi nga xamee ne am nañ ci ay nattu ñi nga xam ne am nañ ci ay nattu bay dugg ci yoo xamee ne xëy na du la danañ ci danañ ci ñëw agsi ci ñoo xamee ne xëy na dañuy daganal sax ay tooñaange yoo xamee ne wóor na wóor yàlla ci ne tooñaange la waaye dañ koy daganal ak ñoo xamee ne itam lay seen mbir rek mooy wut li nga xamee si nii mooy fi mën a jaar ba mën a am luñ mën a dunde rek ak yoon bu mën a yoon wuñ ko mën a jaare loolu dana ko jàngale ci buntub juróomeel bi buntub juróom-benneel bi da ci jàngale lu aju ci wàllu ñaan ak tudd yàlla ak jàngal alxuraan aju ci wàllu njàngin yeeg ni ñuy jànge alxuraan di ko daaj di ko neexal xissa yi nga xam nettali yi nga xam ne am na ak xissa yi nga xam ne dañ koy nettali tudd yàlla yi ñu faral def jàkka yeeg ak ci wàllu maanaam kaamil yi niñ koy niñ koy jànge ak niñ koy tuddee ak yi nga xamee ne dafa aju ci wàllu doomu aadama yi yi nga xam ne ñoo di ñu bokkut ak araab yi seeni kàddu yi ak niñ daan faral di waxee ak yi nga xam ne dañ koy dugal ci biir lislaam yi nga xamee ne dañ koo jagoo ñoom ci seen jëmmi bopp ñi nga xam ne bokk bokkuñu ak arab euh, doon ay kàddu yoo xamee ne ay mbir yoo xamee ne euh, dañ koy faral di dugal ci lislaam wala dañ leen koy ñoom dañ ko xame nga xam ne arab yi xamuñ ko woon ci seen biir waaye day tudd itam la aju ci wàllu ngombalaan ginnaaw buñ julee gee ba noppi loolu mooy li aju ci buntu juróom-benneel bi buntub juróom-ñaareel bi mi ngi aju ci wàllu noppi ak beru ak toroxlu ak jublu yàlla ak am kersa jikko ju rafet tudd lu aju ci wàllu jaamu yàlla ak yu mel noonu nga xam ne aju ci wàllu ay waaraateeg xereñteef juróom-benneel juróom-ñetteel bi mooy lu aju ci wàllu eh, rafetal maanaam taarlu daal taarlu ci doomu aadama ni muy taarloo ni muy la wàccaayoog ni muy tuwaletoo mooy buntu bi doon ñetteel bi nga xam ne day tudd ak ci wàllu yéem bopp ak ngistal ak réyëg fen aju ci ñaaw njort yooyu yëpp daa bokk ci nga xam ne moom lay tudd ci buntu juróom-ñetteel bi euh, buntu juróom bi muy tudd lu aj ci wàllu sàmm gi doomu aadama war a sàmm ak nan lay def bay sàkku lu lew ni muy wutee wërsëg ak euh, ni mu war a defaree am ndoxam maanaam ndox moo xamee xay na da ciy da ci da ciy jëfandikoo. tudd lu aju ci wàllu saraxeek ak nit ki ni war a fegoo ba du laaj nekk fi di yalwaa nag di tàllal loxoom ak yu mel noonu ak itam ku ko jox àddiya itam nag wax dëgg yàlla mu mën koo nangu ak bu nekkee ci ab tukki ndax na lekk ay meññeent wala ndax dana jënd ci ab jaam wala yu mel noonu moom lay wax lu aju ci wàllu li nga xam ne moo di pàgguteef daal ci wàllu liggéey moom lay wax ci buntu buntu euh, juróom-ñeenteel bi wala buntu juróom bi bokk euh, buntu juróom bi mooy lu aju ci wàllu delloo am nuyoo delloo am nuyoo ak loo xamee ne kenn du ko boole ci gàddaay doomu aadama xam nga doomu aadama dañ ko war a gàddaay bu fekkee daa nekk ci naka subul noonu waaye am na ci yoo xam ne du dugg ci gàddaay moom lay jàngale ci buntu juróom-ñeenteel bi ak ñi nga xamee ne euh, ñooy waa ahlu zimma nga xam ne duñ ay jullit waaye dañoo seq ak kóllëre jullit ñi di ci seenu Qur'an ñoom ñuy leen nu muy demee ak lu aju ci wàllu mbokkoo yi nga xam ne dañoo mbokk mbokk yi nga xam ne dañoo mbokkoo ci yàlla subhanahu wa ta'ala aha eh, ñi nga xamee ne seenu mbokkoo jaar na ci diggante ñoom julit ñi nga xam ne mi ngi aju ci sun borom tabaaraka wa ta'ala ak wàllu biddanteeg wàllu laaj ndigal ak di ak maanaam déyante diisoog yu mel noonu ak fóon ab loxoog lu mel noonu kon day dafay jàngal lu aj ci wàllu jëflante ci diggante doomu aadama yi moo xam ñi nga xamee ne ay jullit lañ moo xam ni nga xam ne ay jullit euh, buntu fukkeel bi mi ngi ci jàngal lu aj ci wàllu tuwaaletu maanaam li nga xamee ne mooy jukkay doomu aadama ci ni ko yàlla bindi woon ni mu war a mel moom doomu aadama ji am na fu muy tollu mu war a delloowaatee bindu bi yàlla bi jémp ay naanoog wat karawi na xam ak xaraf yu mel noonu ak lu wàcc ci wàllu socc ak eh, ak eh, tent ab boppam wala cuub ab karawam wala di ko jokk lu wàllu aj ci wàllu fuddanoog lu wàllu aj ci wàllu ngàmputal ak dugg ca wanwaag yu mel noonu loolu lay jàngale ci buntu fukkeel bi bu dee fukkeel ba ak buntu fukkeel bi ak ñett ak ak ak ak ak benn jàngal aju wàllu suturaal sa awra ak li nga xamee ne mooy yu góor nga xam ne ko war a nëbbu ak li nga xam ne mooy awray jigéen ak ndax dana dagan ñuy jaxasoo ci wàllu bu ñuy lekk bu ñuy naan yu mel noonu ak ñi nga xam ne dañoo araam ci doomu aadama yi nga xam ne mënu leen a takk te mu leen takk du du du leen mën a takk ba faw ak ñemeen ñu bokkut ak ñoom ndax. àtteeb wéet ak ñu mel noonu ak ñeneen ñu mel ne ñoom lan moo li ci aju day jàngale itam jigéen ji euh, tukki gi muy tukki itam di ànd ak ko xam ne daganu ko maanaam xaraamu ko kooku itam luñ ci wax. buntu fukkeel bi ak ñaar da ciy jàngale lu aju ci wàllu li nga xam ne moo di lekk yeeg naan yeeg nit ki buy lekk ni bu noppee ni mu war a raxasee ab loxoom ak ni nga xam ne dafa xaraam mu lekkee ci ab càmmoñam buy naan di taxaw ak àtteeb naan di taxaw. ak yeneen yu bokkut ak yooyu loo xam ne dafa aju ci wàllu lekkat ak naan ak nit su fekkee dañ koo woo invité ko ci benn nganaleek yu mel noonu ñi nga xam ne itam duñu ay jullit waaye ku rewanteeg jullit ñi di dund ci seenu ron woo ko pour bëgg koo ganale ndax dana dem ak dé déet ak lu aju ci wàllu deru eh, medd wala ay yaxam ak yu mel noonu loolu lay jàngale ci mbintu buntu fukkeel bi ak ñaar buntu fukkeel bi ak ñett ci jàngalu ak ci wàllu koddaay yi ñu war a sol mel ne sooy mooy suwaay day ak yi nga xam ne dañ koy cuub ak ak ngëndal yi ñuy saral di sol ak wàcce sa yére ba muy buubook yu mel noonu ndax atte islam yi ci iñ ci jox ak jaaro yeeg takkaay yeeg ndabi wurus yeeg xaalis yeek yu mel noonu ak lu aju ci wàllu nataal yeeg photo yi ak nataal yi ak ñi nga xam ne ñooy ahlu zimma lan moo war a nekk seen seen forme loolu moom lay waxtaanee ci buntu fukkeel bi ak ñett buntu fukkeel bi ak ñeent mooy la aju ci wàllu ni ñuy fajoo wàllu médecine eh, ni nga xamee ne kii eh, buy faju moo xam day ñaas boppam wala day faju wala day day dañ koy mocc wala day muslu day jàpp ay muslaay ak yu mel noonu ak aju ci wàllu ay téere ki boggalte gi gaaflu ak bët mbasak ak ni ñuy fajee koo xam ne jimme da jàpp ak lu aju ci wàllu bidiw yi ak itam jàpp maanaam jàpp ay xaj wut ay xaj pour garder wala pour mbay ak yu mel noonu ñooy gàbbel gar bi ak takk takk ay téereek yu mel noonu wala takkal ay téere dawaab bi yi maanaam ñi nga xam ne ñoo di eh, maanaam mala yeeg yu mel noonu di leen takkal dara wala lu ne tàppu yu mel noonu ak ñi nga xamee ne ñooy doomu aadama bu fekkee dafa am ay matt wala ndox suuf yoo xamee ne dañ koo matt yu mel noonu mel ne jaan ak yu mel noonu ak xorondom yooyu seeni atte ya ci aju buñ ko màttee wala buñ ko màttut loolu lay tudd lay jàngale ci buntu fukkeel bi ak ñett loolu lay jàngale ci buntu fukkeel bi ak ñeent kon euh, buntu fukkeel bi ak ñett loolu dafa ci doon jàngale mooy lu aju ci wàllu médecine ak nit ñi fajoog ya ci aju ak ku bët jàpp koo xam ne mbas dalaa jàpp yu mel noonu ak ku jinne jàpp eh, ak bidiw yi eh, seeni àtte bu dee buntu fukkeel bi ak ñeent laa bëgg a wax ne mooy aju ci wàllu doomu aadama ji di maanaam wut ay xaj pour ñu di koy gardeel ak wala ñu koy gardeel ab eh, sàmmil dañ koy gardeel ak këram wala mbayam ak yu mel noonu takk ay téereeg wala jël daabay di leen takkal ay gàllaaj leeral itam tooke yi nga xamee ne wala yi nga xam ne ay dawaab lañ ay eh, yu ñuy war la ay mala yoo xam ne yu ñuy war la seeni màndarga ak luñ leen di defee luñ leen di takkal yu mel noonu lu aju ci wàllu nuñ leen di màndargalee ak ñu leen di toppatoog ndax dañ leen di tàpp ak wala duñ leen tàpp yu mel noonu tuddaale itam lu aju ci wàllu jaan yeeg aju ndoxu suuf yeeg xorondom yeeg seeni àtte buntu fukkeel bi ak juróom da ciy jàngal lu aju ci wàllu ñi nga xamee ne ay jaam lañ nekk ci ronu doomu aadama moom leen yilif leen jamono ba jaam di am ni mu war a jëflante ñoom jëflante bu rafet ak itam lu aju ci wàllu jigéen ñi nga xam ne yàlla da koo dénk yàlla dal da da ko koo dénk da dénk mu ñu nekk ay soxnaam ak yu mel noonu ak dëkkandoom ak jirim yeeg ñu mel noonu ni nga xamee ne war naa rafetal jëme ci ñoom aha ak musiba ba amee ni mu waree sàkkoo tiyaaba ak yu mel noonu ak attey maanaam doomi jigéen yéeg ñi nga xamee ne ay jaamam lañ wala ay soxnaam lañ wala ay doomam lañ nam la war a rafetale jëme ci ñoom ak nam war a ñëwantee nam leen war a ñëwantee kooku mooy buntu fukkeel bi ak juróom buntu fukkeel bi ak juróom benn mu ngi aju ci wàllu tukki moo xam ni ki day war ci gaal gi ak yu mel noonu ak commerce waaye fan la jëm pour tukki war ci gaal gi fu jëm mooy ca réewi noon ya bu doon tey Europe la ñuy wax loolu atteem yi ca aju moom lay jàngale ci buntu fukkeel bi ak juróom benn bu dee buntu fukkeel bi ak juróom-ñaar mooy la aju ci wàllu tur yi ak askan yi ak gént ak yu mel noonu noonu la tey jàngale bu dee buntu fukkeel bi ak juróom-ñett mooy la aju ci wàllu way yeeg fo ak di yu mel noonu ak lu aju ci wàllu rawanteeg eh, rawante lu aju ci wàllu eh, teg gi teg pour mën a ci ay course yu mel noonu noonu la fay jàngale seeni àtte musique yeeg way yeeg fo yeeg carte yeeg yu mel noonu mooy buntu fukkeel bi ak juróom-ñett bi ak juróom-ñeent mi ngi ci aju wàllu gàddaay ak yonent bi alayhi salaatu gàddaay ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak i xareem ak lu aju wàllu histoire kon lii moom la li nga xam ne moom la téere bi làmboo euh, ànd ne loolu mooy fiq rek ci manda ci déggin woo xam ne dafay gën a yaatu mooy jullit bi xam li ko war. nga xam ne bu ko defee da ci am tuyaaba ak li nga xamee ni leer na ko nañ bu ci defee da am bàkkaar ko defee yooyu yëpp da ciy nekk góorgóorlu bu baax a baax ba sàmmonteeg teggini lislaam waaye tamit tënk boppam ci lépp loo xam ne da koy indil tuyaaba ci jikko ju rafet ñu ko waroom xam-xam yi di waxee nee na mooy ibaadatun sahla jaamu yàlla gu yomb la amul lenn lu ci doomu aadama jiitoo ko ay fexe ba fonk ay azkaaram ay zikkër ay zikram tudd yàlla fa mu toll di wattandiku mooy yàlla euh, di digle lu baax di tere lu bon di naafila guddi di woor woori ngàtt nga yi di sàkk sarax di tudd yàlla azza wa jalla fu mu toll bu dee nekk daa nekk ci foo xam ne du wanag ak yu mel noonu muy tudd yàlla ci ab làmmiñam ak ci xolam bu nekkee ci wanag muy tudd yàlla ci ab xolam di weg ñaari waajuram di jokk mbokkam waaye tamit am jikko ju rafet lool beneen bi itam nekk ku dëggu nekk koo xam ne itam kuy jokku mbokkam la waaye nekk koo xamee ne ku nooy la ku jëflanteem rafet la doon koo xam ne ku yombal doomu aadama yi la kuy rafet ci ñoom jortu la leen xool di leen dogal ngànt di leen xool bët bu rafet bañ leen a xool bët bu ñaaw waaye doon koo xam ne itam ku ubbil boppam la bu mbooleem koo xam ne ku baax la rafet jikko lool ku jëflante ñoom rek daal di koy naw yii ay mbir la yoo xam ne ci gàttal bu ci defaree pas-pasam ba noppi la muy yàlla ci al mu teg ko ci alxuraan ak sunna la koy rafetal nag la koy sàmm moom jaamu yàlla ko mooy bu fexee ba rafetal ay jikkoom kon yii ci gàttal mooy liñ bëggoon a la ci téere bi incha allah bu subak jàmm ñu dugg ci téere bi wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني إن أسأت فاحملوني أو أخطأت فاعذروني يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله